waradduhu kullal madaalimi ilaa arbaabiha kamaa nadamtu awwala faraaji'an nidaamanaa lil axdari tajidu waadihan wuduuhal qamari kon bayti yi jeexaloon nañ leen di wax ci tawba ci wàllu tuub léegi comme que sëriñ bi neewoon nañu dellul radiyallahu anhu ca suñu nose gañ def ci matnul axdari ar-ra'iis waaw di al-jawharun nafiis fi nasri aqdi ah al akhdari rais rahmatullahi alayhi léegi mu ne dellu fa moo tax ci lañ ne ñu ngi ci aw al jawharun nafis léegi ñëwoon nañ ci nan la ñuy delloowe que ne tooñ yi ngay delloo ñaari façon ñaari xet la yoo xam ne ay alal la ay bien la wala alal wala ay koppar wala yeneen yi moom derawu nit ki nga yàq léegi nag mu ngi la doon wax nan ngay delloowe alal yi mu ne alal yi da koy delloo ñu ko moom fekk maadaama ma ngeen nga leen trouver ci jamono jëpp waa boo leen mënee trouver da nga koy da ñoom du koy delloo léegi nag mu lay wax beneen affaire boo xam ne man naa nekk mooy waa mais man bu ma ñëwee ñu ne ma waa ji waa trouver naa ko sax man de njàmbur laa demoon sàcc fa benn góor goo xam ne ak a siiw foofu mais ma dem tuub dagg sama billet sama kii boog sama sama sama oto jël oto dem ba foofu fa ma fa mu dëkk xam naa ko mais ma ñëw fekk nag ñu ne ma ah ma laajte ne wande góor gi eh, nàngam jóob laa doon seet mu ne ah ah yow de xanaa yëgoo li xew ma ne ah lu xew ñu ne mais moom génn na àddina ñu ne la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah allahumma ighfir lahu warham wa aafi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu ba nim jeexe topp sunna allah ndax da ngay yaa ngi gëstu nekk koo xam ne xam nga sunna léegi allah ngéegi nag nga ne ah léegi nag problème bi mooy waa léegi man wax sëriñ bi man bu dee man <laughs> looloo ma dal nu maa def mu ne la kaay ma wax la nag lan ngay def mu ne summa ida lam yujadu falyardudi li waarisihim bila taraddudi mu ne summa bu dee trouvé woo waaj comme yow li la dal misaal mi nga joxe <laughs> in lam yujadu bu dee trouvé fekku ngeen ña ngeen jëloon seeni àq yoo xam ne man ngeen leen koo delloo muy matériel wala alal fekku ngeen leen fa ndax fàddu nañu nekkatuñu fii faatu nañu léegi nooy def falyardudi na ko delloo li waari siihim ña nga xam ne ñoo leen di donn ña leen di donn ñoom ngay jël ne ah lii kat léeg-léeg nag jarul nga leen jarul nga leen koy leeral surtout bu dee ne xam nga ne boo ko leeralee mën na di problème voilà comme ni imaam lii muy wax ni yépp Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko leeral lii nii Mawlana Ibn Mas'ud moo leeral affaire bii nii moo tax euh, euh, Eh, mooy ba mu naan indal mutia amaana muy moom la <laughs> waaw kañuy topp ndax ñooñoo jar a topp ñi nga xam ne rabbahumul mustafa wa kafa ka nga xam ne ña nga xam ne seydina muhammad rasuli rabbil alamin sallallahu alayhi wa sallam moo leen yarta ku mu leeral man bu ma ñëwoon war a delloo ay àq ma ñëw fekk waaye génn àddina nan laay def yooyu yëpp da koo leeral moom ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ibnu ummi abdin yaayam waxoon naa la mooy ummu abd radiyallahu anhuma kon nag mu ne nag bu dee trouvé wu leen da koy jox li waarisiihim ña nga xam ne ñooy seeni donn ña leen donn ñoom nga koy jox waaw bilaa taraddudi ci loo xam ne amul dengi dengi ne ñëw ñu ne waaw comme exemple bu sànq bi masal bi nga bëgg a làmb wax saloo loolu lépp inna yëg ñaanal paa bi après nga bëgg a delluwaat te sa poos déedéet da laaj waa kan moo ko fi toogal ñu ne ñoom diw kii doomam la nga ñëw ne ko ah lii de góor gi de moo ko moomoon waaw moom laa ñëwoon doon ko ko indil yëguma woon ne sax fàddu na kon nag mu ngi nii ngeen xame ko noonu man nag maa ngaa dem waaw kay noonu ngay def <coughs> léegi mu ngo mu ne nag léegi am na beneen affaire mooy mais bu ma ñëwee foofu ci koñ bi comme eh, ñu leen génn buñ génn ci misaal mi ñu joxe woon njàmbur laa waxoon voilà ma ñëw ba njàmbur góor gi nangam jóob ñu ne ma génn na àddina ma ne laa ilaha inna lillahi wax li ma waxoon mais quand ma laaj mais ana eh, njaboot gi ñu ne ma njaboot gi moom moo leen ñoom moom ñoom ñoo ko mujj njëkk ak génn ñoom ñoo ko njëkk génn àddina moom kesee fi desoon amul kenn du mag du rakk du doom du dara du soxna du dara nekku fi <laughs> léegi nag kaa boobu nag la la sëriñ bi radiyallahu anhu di leeralaat nii mu ne nag bu dee nag noonu la demee mooy ña koy doon na yow gisoo leen mu ne nag waa waa nu maa def mu ne la summa idaa lam yujadu tasaddaqa anhum biha kada xakaa man xaqaqa voilà <laughs> man xaqaqa bii laa doon wax kii mooy imaam ibn Mas'ud radiyallahu anhu <laughs> voilà kii mooy albu almution bale mën naa nga nekk moom waaye man xaqaqa bii mooy ibnu Umm Abdin radiyallahu anhuma mu ne léegi nag bu dee comme misaal bi nga wax sànq sawaay da ngaa dem ñu ne la kenn ku koy doon newu fi nooy def mu ne summa ginnaaw gi idaalam yuujadu bu dee fekkoo trouvé woo koo xam ne mooy ay ndonoom waa ja nga yoreel ay àq yoo ko war a delloo kook nooy def tasaddaqa waa ji day saraxe anhum da koy saraxe ngir ka ma xam ne ñoom moom la yoreeloon àq ga da koy saraxe du ko saraxe ci yéenéey moom mooy def lu baax doo da koy saraxe ci yéenéey ah naa ko saraxe bu ko defee bu yowmal qiyaamee dama koy saraxeel diw bu ma nee sama mbir ma yool bi ma am ci lii ma rembourser ko voilà noonu la ko imaam ibnu Mas'ud leerale woon moo tax mu ne kon tasaddaqa da koy saraxe anhum wëllif leen ngir ñoom ci yéene pour ñoom bi haa ca alal jam leen yoreel mu ne kadaanaka nii ma wax fii man a Cheikh Ahmadul Xadim ci jawharun nafis xakaa la ko nettalee man ka nga xam ne xaqaqaa moo xóotal masala bi moo ko leeral muy ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma mawlana radiyallahu anhu mu ne wa yastaxillu léegi nag mu ngi lay wax beneen affaire <coughs> ah kon ok man léegi xam naa lim ne woon dafa summa al mazalimu atat qismayni amwalan wa aradan bi ghayri may <coughs> këne mooy àq yi nag daa xaajaloo ci <laughs> divisé woo ci ñaari mbir de benn bi ay alal la kon alal ji leeral na ko jazakumullahu xayran <coughs> yaa Cheikh Ahmadul Xadim alayka ridwaanul baaqil qadim loolu leer na léegi nag man de li ma dese mooy <laughs> beneen pàcc bi moom ay ay derak yooyu wax ci deru nit wala yàqoon deram wala yàq réputation wala tuumaaloon ko njaaloo waaw nekk ko yées rek comme que waa ji baax na sawaay seet jigéen yu sàggan yooyu ne damaa bëgg daal sawaay nga piégeel ma ko quoi <clears throat> noo koy defee yow daal fexeel rek ba mu ñëw fi nga nekk bu fa ñëwee rek c'est bon après parce que fekk ñëw fi mooy après day xaw a compliqué quoi waaw na fi ñëw ba sax caméra bi wane ne dugg na yow fi nga nekk quoi waaw léegi nag bu ko defee man après man naa cee jaar ngir ne moom moo def lii yow nga def loolu gaa yi gaa yi génn ci moom ñi nga xam ne prudent wul parce que loolu ku prudent tey l'islam yar la nga xam li mu wax ci suuratul xujuraat yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi na ba naba'in fatabayyanu yéen yi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen ab kàccoor indilee ab xabaar nangeen ko leerlu ak la mu wax ci suuratul nuur ci wàllu tuumaal njaaloo li ci ne ak gravité bi boo meloon noonu boo yemoon loolu doonoo ci woon tàbbi mais nit ñu bari dañoo mel noonu ñu yàq der waa ji daka ay ay sawaay oustaz ne fi di jàngale ko wax lii daka tey oh, oh non ay traître ndekete yoo mu ngeeg mu ngi mu ngi wéet ak benn jigéen boo xam ne moom la ko ciy nekkal ndekete yoo waa ji day kàcc gaa ji moo yàq deram léegi nag nga ñëw di tuub quoi lan ngay tuube yow léegi est ce tuub ne toog sa néeg yow mi fomante woon affaire bi waxoon kook jigéen ju yées joo jële wala góor gu yées wax ne ndaw sa ngam jigéen bële daa njaaloo waaw wala moo fi daa njaaloo nag diw wala loolu yàq deru ndaw si léegi est ce toog sa koñ sa ruq ne man tuub naa mu ne mukk du deme noonu léegi nan lay demee mu ne la nag lool laa lay leeral ana waxtu wa wala na ñem ni bii di ñëw ñu daal di koy àggale parce que buñ ci mënuñu ñu ci duggee rek mooy dañuy xaabaabal kon bii di ñëw ñu àggale ba léegi li sëriñ bi di wax ba léegi ca tawba ci wàllu buntu tuub ci li nga xam ne mooy a a a al jawharun nafis bi nga xam ne nee nañu ci masaalikul jinaan